ba sax buñ ko nee ah gars dañuy faatu mu jàpp ne moom daa am lu magique loo xam ne moom déegi da ko fiy teggi waaw déegi da ko fiy teggi déegi da ko fiy teggi moom xaw ma kan mais du dee moom mooy mucc waaw moom dina mucc ñeneen ñay dee mu demee ñu ne ko tël moom tamit mu dee <laughs> ku ciy jariñoo waaw loolu mooy fitna yonent lay saa saa wax liñ doon wax sànq hadith sayna Abu Hurayra inda al imam Muslim wa tilmidihi at-Tirmidhi rahmatullah alayhima sayna Abu Hurayra ne taqi'u al-ardu aflaadha kabidiha amthal al-ustuwan mu ne yawm al-qiyam yawm al-qiyam la alal jata xoom alhamdulillah nit ñi di rayante nga gis ñoo xamante ne suuf la ñuy xëccoo lépp alal la waaw ah, c'est notre terre i nangam nangam gars yi gis nga ni ñuy rayantee nii ñiy posone diw bu dee moo xam ne yow duñ def autopsie du ñu bàyyi xel yenn ñu jàpp ne ndeysaan moom da daa jékki rek waaw biir bu metti daal moo ko dal moo ko daaneel ndax dara ma dalu ko woon ndekete yoo daa am ko ko posone <laughs> waaw parce que am na lu doon xëccoo seen biir moo xam am miraas la kenn ki posone keneen ki xam na ne fii gars yi bàyyi yooyu xel sax ngir aaki boo féete affaire bi wal waaw <laughs> waaye ma ne ci wàllu sax gars dañ fay dóolante ngir rayante dem ci ay maaman yu mënul tus naan damaa bëgg nga rayal ma sama diw sama kii bi daal laa bëgg daal waaw nga dammal ma laam ne <laughs> waaw léegi lañ doon loolee nag taxoon ñuy reyante yorenti bari saa saam nee na gis nga suuf taqiul ard suuf day gëq day yuxri mooy tuxrij day génne xool nañ ko tudde ta taqi comme koy wocc wocc ngir wan ne solo lii mooy reyante ci amul solo taqi u day xëcc day day day wocc day suuf aflaba kabidiha mooy dogu resam mooy li ci biir la gën a am solo mooy trésor yi wa axrajatil ardu asqalaha keroog bu tremblement de terre bu mag boobu amee iza zulzilatil ardu zilzalaha wa axrajatil ardu asqalaha allah mu génne ñi ko doon diisal nit ñi ci suul bien sûr ñu génn ñoom ñëpp ngir yawmal mahshar ilal mahshar ngir ñu dekki leen daal leen fay waaye wa Ah, axrajat al ardu asqalaha suuf génn li nga xam ne mooy trésor mu ne kon taqi'u al la aflaada kabidiha amthal al min al zahabi wal lu toll ni ay poto yu ngand yooyu muy ngandi ay da ngay gis or yoo xamante ne waay yow laan di or di génn di sotti suuf di ko génne waaw xam nga suwaana mooy poto yoo xamante ne nii ci or ak xaalis Allahu akbar lay lay dëkk léegi fa yaji'ul qaatil ki nga xam ne moo rayoon bokkam moo rayoon doomu aadama ni li boppam regarde en Amazonie comment les gens ils déciment les populations autochtones pour euh, s'accaparer de leurs terres ak de leurs biens waaw jël seen terre yi ko ay ay ay ay champs de blé yu dul jeex ak ay ay yoo xamante ni ay usines ak lu ne ñu ñëw décimer ay peuple waaw Allahu akbar mu ne nit dina ñëw fa yaji'ul qatil ki nga xam ne moo faatoon mbokkam daal di présenté wu agsi ñu indi ko dañ koy indi ndax du mooy décider mu daal di agsi fa yaqul mu naan ah fii hada qatal ci lii de or bi bauxite bi jamaa ji alal ji pierre précieuse yi waaw lii oh pétrole bi gaz bi moo taxoon ma rey nit président yu bari taxaw yi nga xam ne ñoo doon sooke ay xare parce que territoire sàngam ñoom ñoo ko war a moom ci loo xam ne ay kàcc neen la waaw do rien parce que daa am ay ay ressources yu bari rek comme que am nañ doole ñu bëgg jaay ñeneen ñi doole ñu bari ñu damm leen ci rey leen mu ñëw taxaw na fii hada qatalt ci lii de moo taxoon ma rey ay nit waaw waye ñiwul xoote nga gis ñoo xam ne dañoo dokoo seen mbokk ndax alal bañ amee alal lañ bàyyi seen mbokk yi jàpp na ñoom seenu dund mooy or mooy jamaa dunduk seen mbokk yu ñàkk yi moom weñ gu ñuul la leen tane bu xomaat bu bon ñu dog seen mbokk yi ndax alal ñu leen yàlla jaxal waaw changer numéro waaw dootuñ faale kenn dootuñ ñëwati xewu kenn ñoom bu ñu xewlee duñ ko yëgal ki ñu bokkal nday dog ay mbokkam ndax alal ut ay xarit yu bees parce que ñoom ñooy ñi nekk ci high class yi ñooy les jet-setters les nouveaux riches ah, euh, yi nga xamante ne ñoo existé ñu dog ay mbokkam comme ça déshérité fam yoon ndax ñooñ dañoo ñàkk waaw te gisoon nañ man iddaa ila ghayri abi awin tama ila ghayri mawali waaw gisoon nañ yooyu dellu ki nga xam ne day wootewu ci keneen ku dul baayam ne mooy baayam wala muy méngoo ab jaam muy méngoo ñeneen ñu wuteeg ñi ko goreel waaw rëbb ya nga xam ne mooy dal ci kaw wal iyaadu billah wal iyaadu wallahi billah kon mu ne al qati' dokkatu mbokk bi ñëw naan fa yaqul mu naan fii hadha qata'tu rahimi ci lii de alal ji moo taxoon ma dog sama mbokk allah la nga xam ne borom bi wa eh, daal di woon digle eh, ñu koy jokk ñoom moom wa yaqta'una ma amara allahu bihi an yuusal allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar waaw ñoom ñu nekk li dog li nga xam ne borom bi ah moo digle woon ne nañ ko jokk ñoom ñu koy dog wa yufsiduna fil ard moom itam rubb la leen borom bi tegal ulaika lahumul la'na wa lahum su'ud dar waaw ñooñu ñooy ñoom ci seen kaw di yàq ci kaw suuf ndax boo pare boo daggee sa bopp loo fii waaye wa hal asaytum ah daal ndax léegi rek bu bu dee ne dañ leen a defal dara buñ leen defalee dara rek fa hal asaytum in tawallaytum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum ulaa'ika alladhiina la'anahumullah fa asammahum wa a'ma absaarahum mooy laana la borom bi tegal gaay ñii dog li yàlla digle nañ ko jokk ba pare di yàq ci kaw suuf borom bi ne yéen xanaa yéen saa ñu leen jëlee mbir yi méngali ko teg ko seen loxo def ngeen méngoo moo xam ci njiit wala alal ju ñu def sa loxo nga war koo gérer gérance bu baax au lieu mu delloo ci sa borom te nga sant yàlla jaamu yàlla ak jaam yim la booleel ci alal joojee wala pouvoir bam la jox ngeen commencé nekk ay despote yi ñu newoon ci opposition ba ñu sonaloon leen gaa yërëm leen teg leen ci ngir yit lu ngeen def an tufs an tufsiru fil ard ngeen commencé yàq ci suuf si briser des espoirs yàq lu bari waaw am alal jaamu ci yàlla sa waay dimbali ci nit ñi eh, eh, yoonu yàlla yi bari na ba nga amee alal li nga mën a xotti ci yoonu yàlla kenn mënu la koo wax au lieu nga def ko waaye ngeen def an tufsidu fil ard ngeen di yàq ci kaw suuf ak poste buñ la jox gouverneur ministre président nangam nangam nga commencé di jaay ak despotisme waaw waaw Allahu akbar wa tuqatta'u arhamakum ngeen koy manifester tamit ci di dog seen mbokk yi borom bi ni gis nga gaayoo yee joxoñ leen joxoñ bu sori ndax mbon gu ñu boñ alladina la'anahumullah ñoom la yàlla rëbb fa asammahum mu tëxloo seen nopp yi ba dootuñ déggati dëgg moo tax ñu mel noonu ñëwal di leen wax ah waa diw ah man def daga ci sama xarit moo xam ne ba ñuy xamee moom lii lépp amoo ko woon nekkoo fi woon président yii yée man ba may xamee ak yow ci ban école yi nañ bokkoon wala bërëb sàngam lañ daje woon ah ñu nekk ay xarit boobu ba léegi borom bi jox la lii ma gis ah, la taxoon nit ñi jox la ko yaa ñu doxale neneen waaw ñu commencé la mere ah jàppoon nañ ne bi biñ la mayee audience wala biñ la wuyoo sa téléphone leneen nga leen jox ñu leen waxee loolu ñu daldi lay raji waaw wala buñ la manula kii lu ciy sa yoon waaw tu ne pas non ñii alors que moom démb ba mu nee ci opposition ba ñu ko doon toroxal moom il l'avait compris mais cette fois-ci bëggula comprendre ndax borom bi moo tëxloo seen nopp waaw diw yow de ma di sama xarit nag waaw ah ba ñuy ànd nag comme ni nga ko xame man xamew ma la parce que li la yàlla dénk léegi xamew ma la à travers alal ji nga yor waaw ba ma lay xam waaw danga maag yow ci yemoon ñoo jélloo woon ay néeg dañ doon luye mbir mi metti woon lool léeg-léeg nga jàppale ma léeg-léeg ma jàppale la waaw dëgg la ya borom bi ubbi na lu bari pour yow alhamdulilah waaye nag ah gis naa de ni nga doxale sa yaay ni ma ko gise keroog wax dëgg yàlla bu ma sañoon daal euh, nga fa vraiment euh, fexe neexal xolam parce que xolam tàng na waaw mère bi ni ma ko gise keroog li ma wax parce que da ma man damaa xarit sa xarit laa moo tax mu wax ma loolu amaana ma man laa wax dara ñaata at a ngi gisu la wala bu la gis da ngay ñëw kii dem waaw faale woo yu bari kër gën a mel yooyu ñëw laay ko biir wax yooyu ah waaye maire waaw waaw waaye maire bi maire bi c'est que man du ma fa gëj te laa fa gëj démb rek dara naa fa voilà non. non non yi tamit non man man man bon xam nga boo yoree yenn responsabilités yi kam commencé di lay lu tax parce que ulaa'ika alladhina jalaki fa asammahum la borom bi moo dóor asamam ay saaj la dóor ci seen nopp yi ba duñ dégg dégg da koy fële ne continuer ci liñ nekk waaw ak di déglu nag ña nga xam ne ñoo koy jey ci caaxaanam yu nekk ak mooy yàlla yu mag yow sa soxna si diw ah am nga ko eh, àq de waaw moom si siyam bi xolam neexul de te tamit daab yoo xam ne tooñ wa zulmu dawil qurba <laughs> fàttali ko yooyu tooñuk way jege ñaale yi moo gën a wex de moo gën a metti waaw moo gën a wex te moo gën a wetti te nag boroom bi yoneen saa salam nee naan ana uharriju haqqa ad al-mar'atu al-yatim wal-mar'a al-mar'ati wal-yatim yonentu saa salam ëllëg moom mooy taxaw nekk buñ ko mënoon a waxe noonu avocat wu ñaar ñu feebal ñi dina topp ña leen yoral ak ba nuñ koy génnee xëcc ko ci ñoom delloo leen ko muy jigéen ji ak jirim bi waaw ah man nag comme sama bopp laa la jàppe bu ma soñoon femme bi nag àqam yi nga xam ne da ko koo yoreel nga daal di koy respecté parce que du loo xam ne dala koy saraxtu ay droit wam la borom bi ko jox mais manoo am soxna bàyyi ko fi dem sa woo ko mayoo ko baat defoo ko lii bu ci nekk bi moom mais une semaine manulaa gis te yaa ngi fii caaro yi mu nekk caaro yi nga nekk jàmm gën mu nekk jàmm gën nga mën a toog une semaine laa gis bu ñëwee sa kër fi nga kenn xamul da ngaa luye kenn xamul foo nekk wala nga moom ñaareel nekk foofu bàyyi ko moom di ayal kee bàyyi kii loolu foo ko teg naan non c'est moom day kii ah voilà ah, waaw waaw dafa dëgër bopp waaw man foofu manuma faa nekk boo fa demee safar kese laa fay dund voilà waaw waaw safara kese man nag moom moom mag la ko la ko kii ma ko may xaw ma yaram nangam waxi caaxaan yooyu ndax lan <laughs> samam ji la samam ji la bu la dara yéen <laughs> fa asammahu boroom bay duur ay sañ ci seen nopp yi loo mën di wax xeet yu mel noonu duñ la déglu wa a'ma absaarahum waaye dafa silmaxaal seen bëtu xool ba duñ gis dëgg bu ñu nekkul ne dañoo silmaxa nii duñu bu ñu xoolee duñ gis de non seen xol yi moo silmaxa ci gis dëgg dañ leen di wan loo xam ne vraiment mais dañ naan mais kii mais moo grand toi aussi mais ouvre ouvre lii ouvre tes yeux comment nga gën a gise lii ah sa ñaareel bi di def nga bëgg nga di def sa aw bi nga bëgg d'accord ci loolu lii tooñ la tudd mais lii seri tooñ sa doom sàngam ni ñuy def way yow loolu yoon la ah non loolu ñooy nit ñi ñoo may jaxaseeg moom waaye moom moom li mu def nangam waaw ci loo xam ne waaye il était très raisonnable moo tax foowe diine baaxut foowe àq yi la yàlla teg par rapport ak ay nit baaxut wóor na borom bi gis nga bu la seetaanee bu la jéppee ba seetaan la bàyyi la ci maandu teem dara mënatulaa euh, retourné dara mënatulaa gindi kon wa yaji'u mbokk bi lay ñëw ne man oh, alal ji suuf génni tey ci lii de moo ma taxoon a dog sa mbokk bopp waaw allahu akbar waaw waya ji ussaariq ñetteel benn waay moom di fële na le moom muy tojamaan bi ojamaan bi sàcckat bi moom mu jóge ne fa yaqulu naan fii hada quti'at yadi naan ci lii alal ji moo taxoon ñu dog sama loxo te réew yooyu appliquer charia ay way alal ji moo taxoon mooma bulimi gu ma ci amoon ak fuqale moo taxoon alhamdulillah ba ñu dog sama loxo waaw léegi après dañ koy jël dem ku nekk ci ñii ki rey ki dog mbokkam ki ñu dog lox ki ñu daggoon loxo ngir alal ñii suuf génne tey dañ koy jël yenent bay saa saa am ne ginnaaw bu ku nekk ci ñoom bënnee ay bëtam wax mooy ngan di ngan di rëccu waaw ndax yawma ya'uddu adh-dhalimu bi bu ëllëgee fii da ngay matt sa sa sa baaraam wiccax waaw waaye yawmal qiyaam ah non daa tiir daa diw wa yawma ya'uddu adh-dhalimu ala yadayhi yaqulu ya laytani ittaxaztu ma'a rasuuli sabiilaa yaa waylataa laytanii lam attaxiz fulaanan xaliilaa laqad adallanii ani zikri ba'da iz jaa'anii wa kaana shaytaanu lil-insaani xazuulaa Allah borom bi nee na ma ne boo liggéey tooñkatu boppam bi nga xam ne moo rey nit ndax alal tooñkatu boppam bii tamit ci la donc ay mbokkam na alal mooy ba mu ko defee mooy na yoonu yonent bi sallallahu alayhi ak ki nga xamante ni moom lañ daggoon loxoom ndax alal day mat ak tooñkatu boppam bi rawatina yéeféer bi moom moo ga moom moo sax cosaan bi moom moom moom waaw këcc ñaari baaraam yi lay ñaari loxo yi lay dugal ci gémmiñ gi di sex di mat ndax rëcc désolation gu rëy Mm, ak a neexoon waaye ma toppoon yoonu yonent waay saa saa mi doon tere lii bu dee ci wàllu alal ji kanañ ba ba mënuñu waxoon ne faman hadarahu fala ya'khudh minhu shay'a ku fekk alal jooju nit ñi di rayante ku nekk di ko xëccoo bu ci kenn jël dara loolu nga ne ma mu jóg jamono ma ne la ba léegi bépp loo xamante ne mbir la moo xam ne nit ñeen koy xëccoo jar ci rayante ci loo xamante ne affaire du àqu kenn attention parce que bu dee man sama àq lañ jël loolu gisoon nañ hadith sayna Abdallah ibn Amr man qatala duna malihi fa huwa shahid attention loolu waxuñu loolu de ki nga xam ne alalam la yor ay gaay ba gën néega ne ñëw daal di koy forcer nangu ko kooku mën naa xare moo tax keroog Abdallah ibn Amr waxoon nañ la ko waxati la ko gis nañ ko fii ci Riyad bi bi an Basa ibn Abi Sufyan gouverneur de Taïf bëggee jaare radiyallahu anhuma <laughs> jaarale ndox ma <laughs> toolam ak biiram Abdallah ibn Amr ibn al-As dafa dafa dajale ñun jilit yépp ñu armé waaw waaw ngir lan ñu daldi euh, euh, défendre seen alal ji ndax nee na yonent bay moo ne man qaatala duuna maalihi ah fa huwa man qaatala duuna maalihi fa huwa shahid waaw képp koo xamante ne nii man qutila man qutila duuna maalihi man qutila képp koo xamante ne dees koo faat duuna maalihi fekk da doon défendre alalam kooku shahid la waxuñu kooku ah li ñu fi yi yëpp mooy bu dee dëgg la bu la neexee nga défendre sa bopp ak sa alal parce que daa bokk li tax diine jóg hifzul nafs waaye hifzul maal ci la waaw défendre sa diine wattu sa diine sa alal daa bokk ci li tax maqaasidu sharia li tax sharia bi l'islam indi waxuñu loolu xam nga foraaj bi mooy gé yow foraaj jekki génne or kan moo ko moom budul rek moomeelu jullit ñëpp la waaye ku nekk ne maa koy moom yu mel noonu wala argent public gars yi di ko ci loo xamante ni yow boo ci jëlee li nga jël ba jël lu ëpp li nga mooy tënd ko waaw fa man xadarahu fala yaxud minhu shay'a ku fekke fa ñuy pëccoo yooyu bu ci jël dara suur ci na la comme waccu gënal waaw moo tax gaa yi ginnaaw gi kenn du yóbbu de summa yad'unahu ginnaaw gi fa la bàyyi or boo bële alal joo jële pétrole boo bële bauxite boo bële nangam boo bële suuf si génne keroog fala yaxuduuna minhu shay'a béesu ci jël dara parce que bés boobu yo boroom bi wax nañu ko yawma la yanfa'u maalun wala banuun illa man ata allaha bi qalbin salim waaw bés la boo xam ne laa yanfa'u maalun wala banuun laa yanfa'u du jariñ benn nit maalun alal yoo xam ne liggéeyu ci woon ca kaw suuf loo xam ne résultat bi moom lay récolter tey bu mu bàyyi ba ñëw yawmal qiyaam ah, naan maali maali maali mukk sama alal sama alal sama alal déedéet du la jariñ dara walla banun du caagante na ay doom yoo xam ne yaroon nga leen teg leen ci diine ñu jaar fan ngañ lañ lay jarñee nga génn àddina aw waladun salihun yad'u lahu ak sa jëfu doom yoo xam ne yaa ko suuxatoon ci diini nga nekk sa bàmmeel yow sa jëf walladina amanu wattaba'athum zurriyatuhum bi iman waaw loolu nga dugg foofule waaw ñi nga xamante ne borom bi ne eh, ñi nga xamante ne ñoo gëm allah waaw allahu akbar yàlla nañ ko borom bi defal de waaw ñi nga xamante ne ñoo gëm yàlla fi dëggal wa tabaatu zurriyatuhum bi iman seen njaboot ñu suuxatoon leen ci yaroon leen ci ci ngëm yàlla pas-pas bu dëgër boo bële gëm rasulu rabbil alamin alayhi afdalu salatu wassalam luy xew alhaqna bihim zurriyatahum wa ma alatnahum min amalihim min shay waaw buñ ñëwee yowmal qiyam borom bi nee na àjjana ñu dugg fa ah maam ji nekk euh, buñ ko mënee wax lu gën a simple deuxième étage ci àjjana yi sët ba nekk cinquième étage ca àjjana ya borom bi nee na maay jël maam ji propulsé ko yóbbu ko ci sët ba waaw bu dee beneen côté bi la it maam jee nekk cinquième étage doom ji nekk premier étage borom bi nee na ma jël doom ji yóbbu ko ca maam ja ca cinquième étage waaw wamaa alatnaahum du ma leen wàññil min amalihim min shay ci seen jëf jën doon jëf lu baax ngir man de bare allahu akbar allahu akbar lii waam solo kon yawma laa yanfa'u maalun wala banuun yooyu jariñu fa tus moo tax bu ñu ko gisee ba ku nekk rëccu lii nga defoon ci njomb te njombo njom ak njombe goo xam ne cëy bu la ko borom bi fayee tey rey nit ndax alal dog sa bokk ngir alal ñu dog sa loxo ndax sàcc boo doon lëgëj wooy bu la ko borom bi fayee tey boo paree summa yad'unahu fala ya'khuduna minhu shay'a ginnaaw gi ñu bakku kenn du ci jël tous kenn du ci laal parce que fa njariñ addina bi xoolal ñi ko xëccoo ba ba jot ko ah. ba xëccoo alal ba jot ko xoolal ni ñu mujjee waaw ah, xoolal ni ñu mujjee quelle piteuse euh, euh, aventure ak jeexital gu nit jeexitale ak dundam ala inna daar ala inna dunya daaru nawka wa jiifatun daaru nawka wa jiifatin sayajzubuhu fahzar bi tilka kalibu Seydil <laughs> Haaji Malik alayhi ridwaanul maliki mu ne ci zajrul qulub alaa waawee gis nga kërug àddina gi <laughs> kërug àddina gi daaru nawka wa jiifatin waaw kërug boo xam ne day pétrifié wu nekk benn benn kii cadavre gis nga mbaam la moo xam ne dafa dee ba fënëx waaw ndawalam dara baaxatu ci medd la ba pare di xeeñu waaye ñi koy tëccoo xet googu da lee da comme charognard yi rek bu ñëwee di lekk yooyu tëcc yooyu di di di kii fekk gaynde gi fàdd leen ay fan moom nëpp ñu ñëw di ko këccoo noonu xet gi nga foog ne da leen a sonal non moo kuy këccoo àddina ñoo yem waaw googu dootu du ñu ko xeeñ du leen xeeñ daaru naw kaawa jiifatin saya ji libu wat naa ne da xëlséf na di ko këccoo waaw njaay dañ koy xëccoo waa àddina fii dañ koy xëccoo waaw nit liggéey na nit pour des biens pour poste ngir nàngam waaw ray na nit ngir nàngam dofloo na nit ngir alal ngir tamit ay poste sa yaj nibu haa kon nag yow mi nga xam ne yaay nit tey jullit te war a tegu ci yoonu yonent bi saa saam fahzar mooy tul bi tilka kalibu mooy tul xaj yooyee di xëccoo lool bala ñu lay xàmp di yóbbaale saw yeel allahu akbar kon yonent bi saa salaam nee bu loolu xewee te loolu yow nga naan loolu concerné mu ma ne la loolu laa lay wax boobu ba léegi nga naan ndax amagul loolu refraat bi di génne koor ma ne la mooy léegi lépp loo xamante ne nii du sa àq du sa mbir bu ci nekk wala da nga koo bokk ak ñeneen sax yow du ma mukk ñëw benn àq moo ko moo tax te yeneen way sax sax wax na ko feneen waaw wax na ko feneen am na yeneen saxaaba yoo xam ne. soloo nañ xadiis yu mel nii waaw al imaamu muslim rahimahullah mi soloo xadiis bi bi Seydina Abu Hurayra bi léegi doon wax euh, euh, bu suuf si taqiul ard aflaada kabidiha kabidiha mu jëlee ci Seydina Ubay ibn Ka'b Abul Munziri radiyallahu anhu waaw mu jëli ci leen saa salaam mu ne laa yazaalu naasu muxtaliqa muxtalifatun a'naaquhum fi talabi dunya ubay moo ko wax pare ne sami'tu mu ne nit ñi duñ deñ sayna ubay da ne nit ñi duñ deñ laa yazaalu naas nit ñi duñ deñ muxtalifatun a'naaquhum fi talabi dunya waaw seen doq yi di wël di di di di wute mooy dañuy ci wute rek ñuy nekk waaw ci noonoo wute lu dox ci lan fii talabi dunya ci sàkku àddina waaw àddina la ñuy xëccoo waaw wutee seen dox yi ñu nekk comme ay noon ndax lan fii talabi dunya mu ne sami'tu dégg naa rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul yushiku an yahsira al-furat an jabal min dhahab fa idaa sami'a bihi an-naas saaruu ilayhi fa yaquulu man 'indahu la-in taraknaa an-naasa ya'xuduuna minhu la-yadhabanna bihi kulluhu. Allaahu akbar. Qaala fa yaqtatiluuna 'alayhi fa yaqtatilu min kulli mi'atin tis'atun wa tis'uun. Allah Allah. mooy mooy hadiis bi rek bu Seydina comme Seydina Abu Hurayra radiyallaahu anhu, Seydina Ubay ibn Ka'b mu ne radiyallaahu anhu man dégg naa Yonent sallallaahu alayhi wa sallam mu ne léegi rek ngeen gis. furaat daal di génne or yoo xam ne montagne or bu ko nit ñi déggee mooy li nga wax aro ah, waaw waaw course waaw vers la la l'or <laughs> gaa yi daw daal di daw dem fa fa ida sami'a bi na bi na saaru ilay gaa yi di jóge foon nekk ay gox di dem ña fa jote agsi nag aksi la ñuy wax ak ku nekk la in tarakna an-nas yaquluna min la yasabanna bi kullu ku nekk naan oh non loolu foofu y a pas question bàyyi ko gaa ndax ñoom buñ leen ko bàyyee yëpp la ñuy yóbbu kon te man du ma am voilà moo jiiroo ji nga gis rek esprit de jiiroo de xëccoo ñaa foog ba nee na day yóbbe fa yàqtatilu na ñuy reyante waaw armée wu koo temps di reyante ngir kan mooy moom lii waaw juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent yu nekk ci téeméer bu nekk dinañ leen faat kenn mi allahu akbar allahu akbar ha allahu akbar kon lii garaaw na ay di ay ay bakkan ngir alal ji yeneen saa sam artu nañu ñay fekke boobu waaye ñun ci façon yi ñu fekke nañu ci moytandu ko nañu rina nas nañu am rina nas waaw waaw ah, te képp ku ko ba Abdullah kooku mooy ki dëgg-dëgg woomal comme ni ko de saa sara wax waaw akbar loolu ki doylu doylu ci xol lay ne du ciy poos gis nga sa xol bu dee daa wéet ci doylu li la bi defal doyloo yàlla sant yàlla di bàkk yàlla di kañ yàlla gis nga sa poche lu ci man di nekk du doy compte yi lu ci man di nekk du doy law kaana libni aadama waadiyan ak waadin min zahab <laughs> ñëwaat fama qada arabun illa ila arab bu jeex beneen ay tóllanti mooy agsi kon nag aadana allahu Ah, minal xidlaan ci toroxtaange yal nañu borom bi suñu bakkan yi nga xam ne al amaara bi suu yi mam jëm ci ah, jam'ul maal ci loo xam ne du dara yàlla waxuñ la xalal daa xaraam de non mooy xeeti façon yu mel nii mu jaral la rey sa mbokk ngir antimoo loo xamante ne du sa àq yow du yow kese ko boobu allahu akbar mu jaral la nga mën a rey nit ngir alal yal nañu borom bi may li nga xam ne mooy ak doylu waaw yal nañu borom bi doyloo boppam yal na def moom mu doylu lépp lu ñu jox ñu xam ne du lu tuuti ndax qaliluhu la yuqaalu lahu borom li ñu jàpp ñun lu néew ci ñun kenn du ko woowe du néew parce xoolal ca ka mu jóge muy borom bi almanaan alkarim kon nag borom bi aghnina waaw am naa si wa aghnina bi fadlika amman siwaak waaw borom bi yàlla na daal di woomal bi fablika ci sa ngëneelu dong am man si waat ci keneen ku dut waaw ku dut yal nañ ci suur waaw ku yow yal nañ ci suur ku dut yow borom bi yal na nga def ñu suur ci waaw bokk na ci ñaan yu am am solo yi allahu akbar te gisoon nañ ko fii ci Riyad bi Seydi Seyna Ali wi waaj ñëwee na ko ah radiyallahu anhu man de dama am ku ma sama borom ki ma moom daf ma dama bindoon toog moom waaye affaire yi dafa diis ci man quoi manuma koo fay ma bëggoon nag ku ma ci jàppale fekk moo doon xalifa Seydina Ali ibn Abi Talib asadullah al-ghalibi Abul Hasan wal Husayn radiyallahu anhu mu ne ko ndax du ma jàngal ay kaddu yoo xamante ne allamanihinna rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam law kaana alayka mithlu jabali siirin daynan addaahu allahu anka waaw ne ko ndax du xamal ay kaddu yoo xam ne da yonent bi alayhi salaatu salaam moo ma ko xamaloon allahu akbar gis nga amoon lu toll montagne boobu ñu naan siir ci ci ci dem gisoon nañ ko xadis mille quatre cent quatre-vingt-six baabu fadlil du euh, fadlil lu toll noonu boo ko amoon ci bor dina la ko fajal borom bi moo la koy fayal mu na ko waxal allahumma kfini bi halalika an haramik wa aghnini bi fadlika amman siwaak allah waxal ne allahumma insa eh, borom ikfini yal na ma doyloo bi xalaalika yi nga daganal yal na nga def sama sama li may soxla moom yem ci li nga daganal samay bëgg-bëgg yal na bu mu dépassé ci li nga xam ne moom nga daganal waaw benn soxla nga am yow ñaanal yàlla lépp loo bëgg ci wàllu sëy ak tamit li jëm ci plaisir boobu na yem ci sa soxna sii booy jàllaat na la may nga amaat keneen mais pas nga bàyyi fi li la yàlla daganal dem di ko chercher ji ki koo xamante ne dangay ngay ak moom da koy dangay dangay da corote ak moom di fa def lu xaram te tag koo tus wal iyaazu billah waaw saay da tabax kër intérêt banque yi bu fi bu ko jëlam ah. yàlla yàlla nag ma doyloo riba yii da bëgg alal yàlla na sama li ma so doylal li nga daganal pas yi nga xaraamal ay riba ki waaw ay naxaate am ñu naan homme d'affaires lay lijjanti yàlla nag ma xar yàlla nag ma doyloo ci yooyu allahumma kfini bi xalaaliki yàlla nag ma doyloo ci li nga xamante ne ci cadre li nga xam ne moo dag li moom nga daganal waaw yal nag ma doyloo ci li la dagan li nga daganal an xaraamika ci nga xaman wëlli fi nga xam ne moom nga xaraamal lépp loo xaraamal yal na bu ci sama soxla di dem wa aghnini yal nag ma woomal bi fadlika ci sa gëneel kese ndax kenn du woom du am koom lu dul ci ngëneelu yàlla am nan siwaat yal na nga def yow borom bi nga doy ma keneen ku yow nga doy ma wëlli keneen ku dul yow ñaan gi ku ko borom bi may kum ko nangul kook moo am xinan nafs yow borom bi mooy sa affaire waaw yow doo jeexal parce que borom bi ku mu nekk sa mbir kooku du jeex waaw du jeexal gaa yi nag ci biir saa mii lu muy wax nii kii amul lu mu añee non du jeexal parce que xol bi borom bi moo koy alimenté ci leer al ghina leeru borom bi moo koy alimenté muy feeñ ci xar kanam gi malgré lu mu ñàkk ñàkk ak ak yaram bi foo ko fekk mu ngi souriant foo ko fekk mu ngi nekk koo xam ne vraiment ay stress yooyu ay ak anxiété xeet yooyu yëpp xamu leen te pourtant ñu bari ñoo xamante ne ni moom lañ mel ñii xaru nañ ñii dof nañ ñii nàngam nañ ñii ñu ngi defi mais moom mu téye diineem kon nag akfini bi halalika an haramik